A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin suñu boroom kon ñëw ci suuratul alaq mu ne kon bismillaahi rahmaani rahiim mu tàmbalee ci turu ki nga xam ne mooy Allah arrahmaani mi fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu saar bii nag mooy saar bi njëkk a ci alquraan mooy aaya yu njëkk yi ba si nga xamante ne nii ci lay wax allama al ma maa lam ya'lam ba foofu mooy li njëkk a wàcc ci alquraan li ci te après nag après la wàcc waaye mooy aaya yi njëkk wàcc ci alquraan keroog bi nga xam ne mo ngi wàcc ca gaaru xiraa fa nga xam ne fa la sayyidina jibril wa salaamuhu alayhi naan ko iqra jàngal kon mu ne doon mooy saar bii mu ne kon iqra jàngal bismi rabbika alladhi xalaq mooy ba mu ko ba mu ko fekkee ca xuntuma ne ko iqra jàngal waaye booy jàng nag daa am fooy tàmbalee bismi rabbika alladhi xalaq booy jàng tàmbaleel ci sa turu boroom mi nga xamante ne nii xalaqa mooy ki bind de xalaqal insaana ma min alaq moom moo bind nit ci loo xamante ne lumbu deret la woo xamante ne nii fu mu jaar dafay lonk dafay taq iqra jàngal wa rabbukal akram jàngal sa borom bi nga xam ne mooy kii na dina la dimbali waaye jàngal wa rabbukal akram jàngal jàng nag booy jaar jaaral nga jàng jaar njëkk a xam li jara a xam mooy wa rabbukal alam akram sa borom mooy xam tawxid moo jiitu ci jullit ci lépp mooy xam ni ngay fase gëm gi ngay gëm yàlla gi ngay fase kene buur yàlla xam li jomb ci moom yi nga xamante ni man mooy ne mooy ay ay ay meloom ay yooyu yooyu xam ko mooy li jiitu ci jullit bi moo tax moom la ko suñu boroom njëkk a wax fii waaye ñun nag ñun moom lañ gën a sàggane mooy tawxiid moom énigme la daanaka moom moom moom doy na waar moom wax wax dëgg yàlla alladi sa boroom ma nga xamante ne nii àlla moom moo xamle bil xalam jaare ko ci mbind waaw moo xam le jaarale ko ci lu ko neex moo ko jaarale ci mbind allamal insaana moo xamal nit ki de maalam yaalam nit ku ne rek la nga xam moo la xamal la nga xamut woon kallaa jàjjul yow yéeféer bi de kallaa dëgg-dëgg wala nga ne dëgg-dëgg innal insaana la yatra gis nga nit ki moom daa nekk ku bew mooy fii la yemoon li ci tegu fu lool mooy li njëkk a wàcc ba maalam yaalam lii nag li ñëw yépp day wax ci abu jahlin bi nga xam ne ci la ñëw nag di tëkku yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko bul julli tere naa la nga julli fii ci kaaba gi ba ma gisati la fi nga julli rek ba mu ñëw muy julli mu naan ko bés bu ma gisatee ngay julli dinaa fekk boo sëggee naa jël sama tànk bi dëgg ko ci sa ndoddo gi nga xam ne suñu woroom nag ne kallaa eh, dëgg dëgg daal innal insaana abu jahlin mii daal la yatgha moom daal dafa beew wala kallaa waaye nit tamit ci globalement borom bi nii la ko bind mooy nit day beew kañ an raahu staxna boo ko gisee mu commencé am rek woomal am mu jàpp ne fii mu ne moom ci mu toog ci xefu nit ñi nag mooy bu ku l'islam yarul nii ngay mel wala ku xam ne nee na jullit la sax waaye yaruwul yarub l'islam gis nga bu amee alal léegi mu mel ni léegi daal moom moom mooy malaakam nit ñi nit ñi bokkatul ak nit ñi daal moom daal ak juddoom mu gisa ko wurus juddoog ñeneen ñi moom mu gisa ko përëm bu bon alors que loolu nag li ko wane mooy ñàkk yaru ci l'islam waaw ne kon arraahu boo gisee nit ki day beew boo ko gisee rek mu commencé woomal waaw inna ilaa doyloo nag ay xalaatama ki am amam jàpp ne daal mbir mi moom la ay effort boppam kese la inna ilaa rabbika rujaa xanaa xamul ne moom dëgg-dëgg ci borom di lay dellu mu ne ara'ayta alladhi yanha xanaa gisuloo ki nga xamante ne ni muy Abu Jahlin yanha mu ngay tere abdan ab jaam di yonent bi alayhi salaatu wassalaam ida salla ba muy julli ca néegub yàlla ba di kaaba ga mu ñëw ne ko doo fi jullee ara ayta in kaana ala al waa abu moomu moom xanaa xamul xanaa seetluwul gis seetlu këne nee waa ki mu naan da koy tere moom bu newee ci njub nag aw amara bi taqwa ta loolu la mooy yonent bi alayhi salaatu ci njub digle li nga xam ne mooy ragal yàlla ara ayta in kazzaba wa tawalla kanta xanaa gisuloo moom in kadaba bu dee dafa weddi te sax loolu la def wata walla mu dummóoyu weddi la dummóoyu njàngale alquran alam la moom xanaa xamul ne am anna allaha këne buur yàlla yaram mu ngi mu ngi gis lépp te dara nëbbuwul ci moom kallaa suñu borom ne parce que wam ko waxee yonente bi alayhi salaatu salaam daal di koy gëdd mu naan ko nag gisoo na xamoo ne yow yow Muhammad man maa ëpp sallallahu alayhi wa sallam maa ëpp fii ci waa Quraysh ci waa Makka mbooloo suñu boroom nag ne kallaa la illam yantahi gis nga bu arrêté wul mooy tojaangeem yi fi nekk tere gi mu lay tere ak nekk fi di ñàkki teggin ci sawet wet lañu la bu arrêté wul la naswaan bin naasiya dinañ téye ci karaw boppam gi nekk ci kanamam xar ci kanam dees na ko téye karawam goo nga xam ne naasiyatin kaadibatin xaatiya naasiya la goo xam ne karaw la goo xam ne ko ko moom waxkatu lu amul la xaati a defkatu bàkkaar bu rëy rëy la fal yadoo naadiya na woo mbooloomam yooyu mu ne moo ko fi ëppale màkka xool sa nadoo bu leen woowee de dinañu woo zabaniya malaaka yu yu yu tar mbugal yoo yëlee kallaa mu ne yonente mi alayhi salaatu wasalaam kii moom jarul nga koy kii bàyyi ko foofu laa tuti'uhu bu ko topp was jud continuer sa julli ji boobu mooy lu mu wax continuer di jaamu yàlla bu xool wax tarib nga jege jege ñu ma mooy si yonent mi alayhi salaatu salaam wax ne jaam fi muy gën a jege boroomam mooy bu sujootee tàcc mu ne bismillahi irrahmani irrahim ci suratul qadr mu ne bismillahi ci turu suñu boroom allah arrahmaani mi fees dellëg yér mën a lay tàmbale arrahimi téer mënem yaatu mu ne inna anzalnaahu fii laylatil qadr alquran jii mu ne ñun ñoo ko wàcce ci li nga xam ne mooy guddeeg laylatul qadr wa ma adraka mu ne ana lu lan moo la xam loo foo gisee wa ma adraka ci alquran rek mooy suñu boroom xamal na loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw gi ana lan moo la xam loo maa lay laylatul qadri lan mooy laylatul qadri laylatul qadri mu ne ko laylatul qadri de boobale guddi la goo xam ne xayrun moo gën min alfi shahrin moo gën mil weer waaw mil weer boo leen dajale woon junniy weer moo leen gën tanazzalul malaa'ikatu war ruuhu fiiha ndax dafa am particularité jagoo bu am moom laylatul qadr bu beneen guddi amul ndax tanazzalul malaa'ikatu malaaka yi dañ ci wàcc ci guddi googu war ruuxu ànd ak seen kilifa di ruux boobu ñu la waxoon ca fële ca suuratu naba waaw muy malaaka boobu nga xamante ne nii mooy kilifaay malaaka yépp fiiha ca guddi googale bi izni rabbihim ci seen ndigalu borom